ad-Dimashqi ash-Shafi'i radiyallahu anhu wa rahimahu fi baabul ishaarati ilaa dabtil alfaazil mushkilaat alxadiisu raabi'u wal ishruun qawluhu ta'aalaa xarramtu zulma alaa nafsii ay taqaddastu anhu fa zulmu mustaxiilun fi xaqqi Allaahi ta'aalaa li annahu mujaawazatu lxaddi aw tasarrufu fi gayri mulk wa huma jamii'an muhaalun fi haqqi llahi ta'aala qawluhu ta'aala laa tazaalamuu huwa bi fathi taa ay tatazaalamuu qawluhu ta'aala kamaa yanqusu lmikyat huwa bi kasri lmiimi wa iskaani lxaa'i wa fathi lyaa ay al-ibra wa maana la yanqusu shay'a kon al imaamu Nawawi rahimahullahu taala muy wax ci buntu bii nga xam ne ci la def ni muy takke ak leeral yenn kàddu yoo xam ne man naa ah man naa xaw kat jafe ca nga xamante ne mooy jàng téere bi léegi nag agsi na ci alxadiis ar-raabi' wal ishuun muy xadiis bi nga xamante ne ginnaaw bi jeexal vingt-trois bi bii weesu muy ñaar fukk beeg ñett tey mu ñëw ci ñaar fukk beeg ñeent muy xadis sayna Abu Zar bi radiyallahu anhu ci xadis boobu nga xam xadisul qudsi la yonente bi alayhi salaam di ko jële ci boroomam mooy yaa ibaadi yu bari yaa ibaadi inni harramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharraman fala tazalamu xadis boobu lay wax mu ne qawluhu wax ja nga dégg nag ci xadis ba boroom bi ta'ala moom mi kawite yéegut ne harramtu zulma ala nafsi wax yim ne maa xaraamal sama ak tooñ ci sama bopp moom ni dara warul mooy taqaddastu anhu mooy jombale na ko boppam mooy borom bi en fait ñuy wax sax c'est du du kàddu gi nga xam ne moo war moo jaaru mooy set na fi tooñ voilà fan zulmu kan tooñ mustahilul dafa jomb dafa impossible fii haqqillah ci akku borom bi ta'ala mu kawe mi li am na wu ndax moom tooñ kat mooy lan mu mujaawazatul xaddi mooy dépasser les bornes dépasser béxal yi ñu teg nga ñëw dépasser ko tooñ nit aqu nit yow nga ñëw dépasser ko tooñ nit voilà wala yow mooy tooñ awit tasaruf wala nga tooñ sa bopp awit tasaruf wala ngay soppaneku fii gayri mulk loo xam ne amoo moomoo ko nekkul sa propriété bokkul li nga moom nga ñëw di ci soppane ko nu mu la neex te la amoo ci ndigalu waaye te nekkul koo xam ne bu fekkoon la koy def dina ci dina ko kontaan loolu moo tooñ waxumaa te ñaar yi yëpp nag jami'an boolem seen mu xaalun dafa impossible waaw dafa impossible dafa jomb fi xaqillahi ci àqu borom bi tabaaraka ta'ala mu kawe mi te yéegul mu ne qawluhu ta'ala kanta wax ji mu wax ba léegi ci xadiis mi ne la tazalamu mooy bu leen tooñante mu ne huwa baat boobu bi fathi ta mooy bul wax tuzalamu de non ta voilà bi fathi ta bi da nga naan ta ay tatazalamu mooy bu leen tooñante mu ne qawluhu ta'ala kanta waxum borom bi tabaaraka wa ta'ala ba léegi bi mu ne kamaa yankusul mixyatu voilà xam nga waxoon na le de toute façon yéen mooy yéen ñëpp bu ngeen newoon ci benn pàkk ku nekk yéen yéen mbindeef yépp ngeen laaj fa a'taytu kulla wahidin masalatahu ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idha udkhila al loolu la lay wax nag mais kama yanqusu wax ji borom bi ne kama kenn bi nga xam ne yanqusu lay wàññee al-mikhyatu al-mikhyatu kaddu kaddu boobu mu ne huwa bi kasril mim mooy mi mi voilà wa iftaaneel xaa xaa bi am tomb bi xaa am mooy xaa daa am tomb mooy nga def ko sukkoon ron is voilà wa fathil yaa ya ya ya ay mu ne lim ci jublu lool mooy al mixet mooy al ibra mooy puso wa maanaahu mooy maanaam laa yanqusu shay'an du wàññi dara waaw puso boo jël dugal ko ci la ci génn noonu lu toll noonu mu ne lool bul jàpp ne loolu mooy daa am na lu muy wàññ wàññiwul dara dara lu wàññ yàlla mu ne alxadiitul xaamis wal ishruun ad-dusuur bi dammi daali wassaail musallasa al amwaal waahiduhaa dasr ka fals wa fuluus qawluhu wa fi bud'i huwa bi dammil baa wa iskaani daadil mu'jama wa huwa kinaayatun anil jimaa' ida nawaa bihi al-ibaada wa huwa qadaa'u haqqi az-zawja wa talabu waladin saalih wa i'faafu an-nafsi wa kaffuhaa 'ani al-mahaarim kon mu wax nag ci vingt-cinquième xadis bi nga xamante ne nii mooy xadisu Seydina Abu Zarr bi ba nga xam ne way ñàkk ci la ñëw ci Yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko anna naasan min ashaabi rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaalu yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam dhahaba ahlu dusuur bil ujur voilà hadis boobu mu ne ak dusuur kàddu goo nga dégg dusuur mu ne bi dammi daal daal bi daal yi dañ koy damm du wa saa il musallaha saa bi nga xam ne ñetti tomb la voilà sa abata sa voilà loolu du su su moom tamit al moo ne lu muy tekki al amwaal mooy alal yu bari yi waahiduha benn bi mooy dasrun dasrun mooy bennam yu bare mooy dusuur comme ka falsin wa furus voilà fals fulus comme kàddu googu voilà ano fulus yi <laughs> voilà mu ne qawluhu kanta waxam wax bi nga xam ne moom la wax ne wa fii bud'i ahadikum mooy wa fii bud'i mu ne huwa kàddu googu nag nga xamante ne nii mooy mooy moom nga dégg foofee muy muy muy muy muy euh, euh, bud'i voilà bud'i mu ne loolu kii la euh, bi dammil ba yi ba bi dañ naan euh, bu bu bu voilà bu la bu bu ko bu ko maase ba loolu la lay wax kon wa fii budon mooy euh, loolu la mu ne kon wa iskaani daat daat bi dañ koy def kii sukun voilà dañ koy def sukun mu ngi noonu léegi nag ginnaaw loolu mu ne al mu'jama wa iskaani babil mu'jama nga xam ne day am tomb wa bi wa bi dammil ba ba bi day am bu tomb doit bi nga def ko al mu'jama xam daa am tomb sukun wa huwa mu ne loolu kinaayatun anil jima li mooy dañ ci wax wax jëla yoo xam ne ñu ngi ci jublu mooy sëy ida nawaa bihi al ibada jote gi nit ki di joxe li nga xamante ne nii mooy euh, bu dee def ci yéene jaamu yàlla wa huwa ta jëf jooju muy jëf di sëyeeg soxnaam wala soxna si di sëyeeg boroom këram euh, wala boroom kër gi loolu xaqu zawja mooy boroom kër gi buy sëyeeg soxnaam loolu aqu ndaw si la parce que ndaw si du doon koy jox muy lekk kese il koy toppatoo foofu tamit voilà wa talabu waladin salih ak sàkku li nga xamante ne mooy doom ju baax wa infaafu nafsi ak ñoŋal préserver sa bakkan ba muy dem ci leneen loo xam ne yow daganu la wa kaffuha ak daal di koy fegal anil maxaarimi ci yu xaraam yi fals bale mooy dërëm mooy ak fifteen moom lañ naan fifteen voilà day tekki fifteen voilà fifteen alxaditu sadis wal ishrun as-sulama bi dammi as-sin wa taxfifi al-lam wa fathi al-mim wa jam'uhu sulamayat bi fathi al-mim wa hiya al-mafasil wal a'dha wa hiya talaatu mi'atin wa sittuun sabata daalika fi saxiixi muslimin rahimahullahu an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam kon alimaam an-Nawawi mu ñëw nag ci xadis bi nga xam ne moo ci tegu mooy xadisu bi nga xam ne moom mooy xadis as-saadisu bi nga xam ne mooy siis wal ishruuna ak li nga xamante ne mooy ñaar fukk muy xadiisu Seydina Abu Hurayra boobu la nga xam ne moom la ne yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na kullu sulama min annaasi alayhi sadaqa boobu nag muy leeral fii sulama mu ne as-sulama bi dammi siini mooy siin bi dañ koy damm du su su su wa taxfiifi laam laam bi sulaa duñ wax sullaa non sulaa dañ koy woyofal wal wa fathil miim maam mi ma ma ba ca tegu ma ma bu ñu wax sulaa mi déedéet sulaa ma wa jam'uhu lii mooy benn bi mu ne lu bareem nag mooy sulaa mayaatun sulaa mayaat mooy sulaa mayaat sulaa maatun sulaa ma non sulaa mayaat sulaa mayaat du sulaa mooy bi fathil mi ndax loolu mooy jam'u sulaama voilà ci arab sulaama pluriel mooy sulaama yaat sulaama yaat voilà sulaama yaat mu ne di bi fathil miimi dañuy fatah mooy miim bi sulaa ma doo sulaa mi wala sulaa mu non sulaa ma yaat wa hiya mu ne lool nag li muy tekki mooy almafasil mooy yi nga xamante ne nii yi ñuy tàqalew mooy ñaari yax yi fi ñuy laale fu ñaari yax di laale ci yaramu doomu aadama rek fu articulation am wala bo ak yi nga xamante ne mooy ñaari ñaari ay ay cër yoo xam ne mooy du benn waaye fa la ñuy laale mooy articulation fa nga xam ne fa la ñuy dajale loolu di daje loolu li comme baaraam yi gis nga sa baaraam yi da nga koy mën a lem voilà parce que foofu dañ fay daje voilà bu doon benn la bu jub xoj comme sa sa ziran bi fi nga xam ne booy jàpp boo raxasee sa tenk yi di yéeg xam nga loolu noonu mooy benn la ci kaw noonu ci digg bi loolu lépp benn la mais boo ñëwee ba ca tenk ya foofu daa am lu muy takk loo xam mën nga ko yëngal muy muy bouger foofu loolu mooy sulamiyat lool mooy pluri mooy yu bareen mooy al mafasil wal a'dha mooy yi nga xam ne fa la yax ya di laale mu ne wa ñoom nag seen nombre ñaata lañ ci doomu aadama mi atun téeméer mi at mi wa mi at trois wa sittuuna ak soixante mooy trois cent soixante lañ voilà ñetti téeméer lañ ak juróom benn fukk mu ne lii nag fan la jóge sabata lii nii ma wax ne man an-Nawawi rahimahullah sabata sax na zalika lii fi sahihi Muslim ci xadis bi nga xamante ne al imaamu Muslim rahmatullahi alayhi moo ko soloo an rasulillahi jële ko ci ndaw li yàlla li sallallahu alayhi muy wax ne innahu xuliqa kullu insaanin min bani aadama ala sittina wa thalathimiati mafsil loolu lay wax kene bind nañ doomu aadama bu nekk ci doomu aadama yi alayhi nit ku ne ci doomu aadama yi alayhi salatu wasalaam ci kaw sittina wa thalathimia mooy trois cent soixante mafsil ay articulation kon moom la naan sax na ci say imaamu muslim ñu jële ko ci rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kon al imaamu Nawawi rahimahullahu taala muy wax nag mu ne alxadiisu saabi'u wal ishruun an-Nawwaas bi fathi nuuni wa tashdiidil waaw wa Sam'aan bi kasri siini wa fathihaa qawluhu haaka bil haa'i wal kaafi ay taraddada waabisa bi kasril baa'il muwahhada léegi nag muy ñëw di wax ci hadith bi muy hadith sayyidina Nawaas ibn Sam'aan bi muy leeral nag nan lañuy ñuy takke nan la ñuy maase Nawaas mu ne bi fathin nuun mooy nuun bi dañ koy def na na na wa tasdiidil waaw bi day am shadda Nawaas mu ne kanta Sam'aan bi kasri siin man nga ne Sim'aan wa fathiha man nga ne Sam'aan mooy koo dégg mu ne naan Nawaas ibn Sim'aan bu ne i saa yow ndeke yow moo dangaa juum quoi retire quoi parce que kenn du wax simaan samaan la ñëw dañ naan non juumul de voilà juumul parce que on dit aussi samaan dañuy wax samaan di wax simaan léegi mu ne xawlu kanta wax bi nga xam ne moo la wax ne xaaka mooy maa xaaka loolu mu ne xaaka bil xaa iwal kaaf mooy ci xaa ak kaaf xaaka ay taraddada mooy day jax-jaxle day day day day déngi déngi luy déngi déngi voilà nga xam ne day ñëkk ci sa xol di jéngi jéngi mu ne waa kanta waa nga dégg ko ibn Ma'badin kooku waa bi sax mu ne bi kasril ba'i waa bi da ngay da ngay def li nga xamante ne nii mooy bii bi danga koy def noonu le voilà so bi waa bi sa waa bi sa mu ngi noonu le kon mu ne al hadith thamin wal ishrun hadith vingt-huit bi mooy hadith sayyidina al-Irbad mu ne al-Irbad bi kasril ayni wa bil ba'il muwahhada wa saariya bissiini almuhmala wal yaa'i almuthannaa tahtu qawluhu zarafat bi fathi zaali almu'jama warra ay saalat qawluhu binnawaajiz huwa bizzaali almu'jama wa hiya al-anyaab wa qiila al-adraas wal bid'a maa umila ala ghayri mithaalin sabaq muy wax kon ci hadis bi di hadis vingt-huit bi di hadis Seydina al-Irbad mu ne al-Irbad nan lañ koy takke mu ne i voilà bi kasril ayni dañuy kasra def al-ayni mooy dañ koy def i i bul wax mukku ah ir voilà loolu la lay wax nii ne la kon dañuy wax ir ir ir baad mu ngi noonu kon mu ne euh, euh, fu ñeemoon wa al irbad kon mu ne bi siinil ayn bon kon bi kasril ayn dag naan ayn wal ba'i al muwahhada ba irba du iryaad irba bi nga xam ne benn tombolam mu ne wa saariya mu ne kanta saariya bi siinil muhmala nga xam ne siin la bi nga xamante ne amul tomb moom lañ naan muhmala voilà wa yaa il ak yaa bi yoo xam ne ñaari tomb la am taxtu ci suufam la ñaari tomb la ne mu ne qawluhu kanta wax ji mu wax ne zarafat moolu bi fathi zaal mooy zaal bi dañuy za day bi nga xam ne daa am tomb war raa i raa tamit dañ koy def za mooy saalat mu ngi doon tuuru ne qawluhu kanta waxam bi nawaajiz ci dëgëj yi huwa bi zaal mu ne lool nawaajiz zaal la ah. daal bu am tomb al mu'jama bi nga xam daa am tomb wa hiya al anyab mooy biñ mooy mooy mooy bëñ yi waaw mooy bëñ yi naab xam nga naab mooy bëñ yi nekk ci kanam waaw wallaytu yabdu naabuhu id yaghdabu gayle bëñu kanamam yi lay feeñ bu meree mais mu ne waaye waqiila nee nañ non non non ba adras mooy yëcca biir dëgg ci voilà yooyu la te loolu mooy li gën a dëgg mu ne wal bidaa kanta bina bi nga dégg kullu bid'atin dalaala loolu maa umila ala ghayri misaal moo loo xam ne nit ki dañ koy jëf te amul benn misaal amul lu la ci jiitu amul exemple bu la ci jiitu ci diine nga njëkk koo def mu ne al hadith at-tasi' wal 'ishrun kanta hadith bi nga xam ne mooy hadith bi nga xam ne mooy vingt-neuvième bi mu ne zirwatu sanam loolu mu ne bi kasri zal wa dammiha mu ne ala milaku shay bi kasri al mim ay maqsudu qawluhu yakubbu huwa bi fathil yaa wa dammil kaaf muy wax ci xadis bi nga xam ne mooy taasan wal ishrun mooy xadisu vingt-neuf bi te mooy xadisu abu mooy xadisu ki euh, sayyidina Muaaz ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu wa arda ah ko bi muy laaj rek yonent bi saa saa mu ko doon wax mu naan ko ndax du ma la xamal ala ukhbiruka nooy zirwa mu ne boobu zirwa bi kasri zaali wa dammiha dañuy wax zirwa zi maas ko ci suuf waaye dañuy wax zu tamit wa dammiha mu ne alaahu mooy li ci gën a kawe mu ne kantaam milaaku shay'i bi kasril miimi dañ koy mii waaye waxoon naa du du milaaki kese la ñuy wax voilà léegi milaaki bi kasril miimi ay maqsuudu mooy la nga xamante ne ni moom lañ ci jublu te mooy téye mbir ya mu ne qawluhu mooy wax ji nga xam ne kantaa wax ji mu ne yakubbu mooy huwa mu ne lool bi fathil yaa yaa bi nag doo wax yu doo wax yi wa dammil kaaf ba pare daal di damma kaaf kaaf bi ku ku mu ne alxadiisu salaasuun xadiisu trentième bi mu ne alxushani bi dammil xaa wa fatxi shiin almu'jamatayni wa binnuun mansuubun ilaa xushayn qabiilatun ma'ruufa qawluhu jurthum bi dammil jiimi wassaa'il musallasa wa iskaanir raa'i baynahumaa wa fi ismihi wa ismi abiihi ixtilaafun kasiir kon muy wax ci trentième hadith mu ne al-Khushani kanta Abu Sa'laba al-Khushani ah, mu ne loolu bi dammil xa xu ngay wax wa fathi shin xu sha sha al-mu'jamatayni yi nga xamante ne ñoom dañoo xaa bi daa am tomb shin bi da am ay tomb waaw ñaar yooyu wa bin nuuni après nuun moo ci tegu mansuubun kooku muñ koy askanale ilaa Khushayn ci Khushayn waxoon nañ la qabila ab tribu la ab waasolo maaruufa bu ñu xam la ci arab yi mu ne kanta qawluhu jursuum mooy turam bi nga xam ne loolu la waxoon moom imaam Nawawi mu ne bi dammil jiim dañ naan ju wa sa'il musallasa subi saa bi am ñetti tomb ko dañ koy futam wa iskaani ra ra nekk seen diggante baynahuma diggante ju bi ak saabi dañ leen di sukkoon mooy sukkoon lay nekk ron bi jur suum mu ne wa ismi nekk na nag ci turam moom mii di Abu Salaba wasm abi ak turu baayam ixtilaafun wuute kasiir waxoon nañ la ko bare bare bare léegi mu ne alxadiisu saani wa salaasuun boo xam naa tey dañuy fexe jeexal lii li ci des bariwul insha allahu taala moo tax dix-neuf moo jot mais nañ ko jeexal euh, insha allahu taala kon nag mu ne alxadiisu saani wa salaasuun wala diraar bi kasri ad-daad mu ne xadiis kanta xadiis bi nga xam ne mooy trente-deuxième bi boobu nga xamante ne mooy xadis bi nga xam ne moom la naan la darara wala dirar bu saydna Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yonent way sar saam ne la darara wala dirar léegi muy leeral dirar boobu nan lañ mu ne wala dirar bi kasril dari daar boobu wala daraar de wala duraar de dé wala dirar def ko kasra ci suuf nga yooyu tomb nga koy maas mu ne al-hadith ar-rabi' wa thalathun fa in lam yastati' fa bi qalbihi maana fa yunkiruhu bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman ay aqalluhu samaratan léegi mu ne kanta hadisu 34 euh, bi kon tëm na 33 bi parce que jàpp na ne amul luñ xëy leeral 34 bi muy hadis sayna Abu Sa'id ba léegi radiyallahu anhu ko man ra'a minkum munkaran mu ne fa in lam yastati' bi qalbi loolu wax kaddu go nekk ci hadis bu ko manul ak xolam euh, bu ko manul loxoom wala làmmiñam na ko defeek xolam mu ne maanaahu lim ci jublu mooy fa yun fa yunkiruhu bi qalbi na bañ jëf joo ak xolam wa daalika loolee adaful iman bi nga dégg ne lool mooy li gën néew ci ngëm yàlla mu ne aqallu mooy li gën néew ci ngëm yàlla samara ak meññeef gi génn ci ngëm yàlla mu ne alxadiisul xaamisu wa salaasun wala yakzibu huwa bi fathil yaa'i wa iskaanil kaaf qawluhu bi hasbi imri'in min ash-sharr huwa bi iskaani siin ay yakfihi min ash-sharr léegi al imaam an-Nawawi muy wax hadith